wa mana'na an-nafsa min al-ladhaati wash-shahawaati kullamaa awqaati bi hamli athqaalin ibaadaati kadhaa suhbatu ahlil khayri min ajli ihtidhaa kon fii lañ yemoon mu ngi doon wax ni nga xam ne ci gàttal ndax wax naa la ne dina leeral ci bunt bi ci tegu fii tafsiili yi muy taqalee di leeral nag yi nga xamante lenn ci euh, yooyee médicament yooyee ñuy faje li nga xamante ne ni ci lenn ci caay-caay yi léegi nag mu ne kon waxoon nañu ne bokk na ci ni ñu koy faje mooy bi lépp nga xam ne lépp ci lool autour de lool ci lool lay wër wërloo mooy dellu ci borom bi benn bi ci tegu mooy dëggub mar euh, nit ki ci yulli gu muy yulli ay coonoom ci wàllu jaamu yàlla tey sori tereem waaye di essayer di tiit di miinal boppam xiif di lekk-lekk gu doy ngir loolu benn la ak tere bakkan bi di ëppal ci yu neex yi ak topp ay bànneex loolu moom ba topp bànneex moom koy tere moom waaw tere ci waxtu wu ne léegi nag mu ne la woon nga laajoon nan lañ koy defee mu ne woon bi xamli asqaalil ibaadaati ci yeenu ngaar daaj doo diisaa yu jaamu yàlla yi ñu borom bi teg waaw mooy julli ci fajar yi mu naan daa sedd nga yenn ko ko teg ko ko waaw de toute façon waxoon na la bakkan moom moom moom noo koy dóori noo koy gañee moom da nga koy teg ay coono coono yoo xam ne nag ji jaamu yàlla waaw ba kera mu koy mu koy neex par force kon nan nga koy defee bi xam li ci ngar daajoo yenu asqaalil ibadaat yi yenu diis diisu jaamu jaamu yàlla yi début bi dina xaw a diis waaw waaw mu seddu guy nga génn dina jàppaloo xaw naa diis quand bàkkaar gi mu liñ la waxoon Iblis yi def ñetti euh, euh, lëmasam yooyu muy takk ca boppum nit ka loolu dafa jafe waaw waaw woor tamit nga toog réew mu mel ni Matam saway Tuubaa wayow ma ne tàngoor yu metti yooyu nga nar ceewu woor wayow gi koor gi trente jours ba vingt-neuf loolu dafa metti mais nga teg ko bakkan mu fekk lu Europe saway été koor gu dajeeg été yow xay nga leer na le quatre heures loolu maanaam quatre heures trois heures du matin trois heures ay trois heures trente am na yenn gox Europe yoo xam ne trois heures trente xëdd jot na julli jot na jeex na fajar te gis nga gis nga bala ngaa julli timis waaw loolu xam nga loolu dafa metti sa way kooku ak kooram ëpp na dix heures yi dem tani muy tànge ak liggéey ba muy def war a dundal yor njabootam waaye metti na nga yen ko bakkan bi waaw bi xam li yenu dem Arafat mu metti lool naaj wi tàng jër hôtel yaa ñi nee di la woo ab suite bu baax nga yor mais nga bàyyi ko fa nangoo taxaw fii malgré tàng na malgré yaa ngi fii gis façon nit bu ne yow nga xam ne daaway foo ba sa taxaw kenn du la jege waaw garde yi kese lay dar ak dajee ñi lay wax lu la neex nga nekk fii ay gaa jóge dee la puus ci kaaba geeg yooyu waaw miinoo ko waaye nga yenn ko sa boppu kanet sa bakkan par force fi nekk waaw bi xam li afqaalil ibadaati diis diisu jaamu yàlla yi nga koy yenu kadaanaka nii beneen hein kon noon nga koy teree shahawaat yi bëgg rek lu noox lu neex ba neex yi toog rek fu nooy ñu lay defal lépp déedéet tey yow yaay def yaay impliqué wu ci aj ji laa wax koor gi yaay impliqué wu zakat sa alal gi ngay na bëgg rënk bakkan bi naan ne teel boo mënoo dundal ñëpp doo oh, dese na la boo xoolee noo yow yow matagaloon ni sa boo defee lii nga ne ko ba force al bakkan dama koy jox yéen ko diis diis gi waaw mu nekk daanaka doon soxbatu ahlil xayri di ànd ak way yiw yi loolu yi dina la ci dimbali waaw ndax man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp kuy nuru nuru lu ay nit ay ñoñ ci ñoom nga bokk te képp koo xamante ne nit ñu baax ñi da ngay ànd ak ñoom dañ lay tuuf ci ni ñu mel loolu moom laa ma xaala waaw loolu laa ma xaala dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay wàll ci yooyu rek waaw moo tax soxbatul axyaar xool ñi ngay àndal dafa am solo bul ñëw rek di kii rek voilà yow daal sa yoon nawu ci déedéet del seet ñu baax ñi ngay ànd ak ñoom moo tax. gis noonu nañu xadis boobu lay malaaka yooyu nga xam ne suñu boroom da leen di bàyyi ci kaw suuf ñuy xool rek di xool majaalisu zikri fi nga xam ne fa la ñuy tuddee borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne bu buñ ko gisee ñuy woowante ñëw leen bu ñu demee suñu borom di leen laaj te moo leen gën a xam lu ngeen leen fekk ñu naan ñu ngay sàbbaal ak yooyu ba nim jeex mi ñu ko gisee woon ba mu jeexee daan leen lan lañ ragal lan lañ bëgg ak yooyu ñu wax ko mu ne may naa leen lañuy lañ la ñu bëgg dàqal naa leen la ñu ragal ñu am malaaka mu eh, eh, borom bi diw moom ñu ñëw fa ngir loolu waaw moom dafa ñëwoon leneen da ko fi indi waaw xam naa daa am soit benn femme bu mu bëggoon ñëw toog dégg na ko fa wala boo daa am ko mu doon fayeeku si ndax nee nañ ko tey dina teew mu ñëw suñu borom ne bàyyi yoon yëpp ulaa'ikal qawmu wa walahu qad ghafart moom itam jéggal naa ko comme ni ma jéggaleen ñam toogaloon ulaa'ikal qawmu laa yasqa jalisuhum <laughs> laa yasqa bihim jalis voilà <laughs> sëriñ bee ko way fële ca xoqat <laughs> jabi waaw <laughs> ah radiyallahu anhu mooy mu ne gaayoo yee ñooy jaay ñoom jéggal naa leen ndax ñooñu ñu toogal ñooy ñi nga xam ne kenn du toogook ñoom di toox kon nag soxbatu bokk na ci di ànd ak ahlil xayri way yiw min ajli ihtilaa ci dans le but bëgg roy leen ngir xool ni ñu mel ngir nga mel ni ñoom waaw mu ngi noonu le di xool seeni doxalin seeni waxin seeni nekkin seeni xaal ak seeni dal ak seeni yëngu ngay fexe di copier loolu ndax loolu dina la yomb bu boobaa waaw waaw léegi mu ne ba léegi beneen boo xam ne man day lay dimbali ci faj li nga xam ne mooy caay-caay yi mu ne wa akluna min atyabil xalaali la shubhatin aw riban aw ishkaali mu ne wa akluna bokk na ci lay dimbali nga man cee faje caay-caayu biir yi wa aklu naa suñu lekk min atyabil xalaal yi di seet yi xalaal yi yow moom fexeel sa biir bii lu daganu bu mu ci dugg ndax gis nga jaamu yàlla dafa am corrélation effet de contiguïté waaw entre li nga xam ne mooy jaamu yàlla gi ak yow li ngay lekk ak jaamu yàlla gi dañoo lëkkaloo bu rëy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi siiw boobu ñu yàgg fee wax inna allaha tayyibun laa yaqbalu laa yaqbalu illaa tayyiba borom bi dafa teey te du nangu lu dul teey waaw te ci la doon wax ne borom bi la digale yonent yi comme yàlla yi mu wax yéen yonent yi lekk leen ci yu teey yi te ngeen jëf yu baax waaw wax yéen way ngëm yàlla yi ah lekk leen ci yu teey yi nga xam ne moom laa leen daganal yonent sa saa saam ci la dégg tudde woon ar rajula waajoon nga xam ne dafa voyage poussière pënd yépp tàllal loxoom yi naan yaa rabb yaa rabb di ñaan borom bi poussière na tumuranke na nekk na ci wayaas gisul kenn yaakaarul kenn xolam tegatu ko ci kenn yaakaaratul kenn dul ci boromam di ko ñaan di tudd turu borom bi tudd ci asmaullahi usma husna yi tibb ci naan yaa rab waaye yonent bi alei satu malheureusement li ñuy lekk dafa xaraam li mu sol dafa xaraam li muy dunde dafa xaraam ana naka la ko borom bii nangoo la kon loolu dañuy gis ne dafa am lëkkaale bu rëy entre li ngay lekk ak sa jaamu yàlla yeeg sa ñaan yeeg sa yooyu ah. kon moo tax mu ne wa ak lu naa bokk na ñi ngay teete ba mën a dàq sa xol bi jënd fi sa bakkan bakkaaru biir yi mooy suñu lekk min at yabil xalaal yi gën a teey ci yi nga xam ne ñooy yàlla daganal laa subhatin bu mu am bu lekk looy lënt lënt lu am lënt lënt boo ko mënee muñ muñal nga bàyyi waaw bu dee ne du la sonal boo ko lekkul am na lënt lënt baal ndax kat ah wa man ittaqa shubahaati faqad faqad istabra li diinihi wa irdihi yonent bi saa sàmp xadiis boobu gisoon nañ képp koo xam ne dafa teet di mooy ko yu lëndëy kooku de moom ñoŋal na diineem ak deram kon nag laa subhatin bu nekk lekk goo xam ne subha da cee am ah ay waay lekk gi waa kii man lii sa waay est-ce que jëlul alalu jàmbur bee ak yooyu ay lënt lënt am ci wala yu mel noonu ah baal boo dee mën nga koo muñ àggoo foo loroo ah baal ba gis leneen ba fàggu leneen aw riban bu mu nekk tamit ribaari alalu riba fexeel mooy fexeel lii ci gàttal mooy fexeel ba li ngay dunde na lépp dee looy dugal sa biir moo xam ndox la wala lekk na nekk loo xam ne lu teey la waaw moo tax ndaw sa nga xam ne ñoom ñoo xamoon ni mu deme ñoo waxuñu woon jëkkër yi ñoom nañ dem bitim réew wala nañ uti liggéey ngir rek di indi ñoom ñuy daal ñuy di wan ne ñoom kenn du leen ko yóbbul déedéet mu ne woon boroom këram ca salaf ya ba muy génn di uti lu ñu dunde mu ne ko nag kaay ma wax la sama sama sëriñ ah ñun de muñ xiif moo ñu gënal muñ safaraaw jahannama mu ne loolu mooy lan mu ne nga dem amoo dara ñëw ñu muñ xam ne loolu lañu yàlla dogal loolu la bind ci ñun tey moo gën ga ñuy indi loo xam ne daganul ndax kat yonent bi saa saam dafa wax kullu lahmin nabata bi haram fan naaru awla bih bépp bakkan boo xamante ne nii moom li ko nes nesal li mu màgge mooy lu xaraam la kooku de moom fan naaru li nga xam ne mooy safara awla bih mooy li nga xam ne moo gën a yey ci li nga xam ne mooy eh, eh, eh, yaram woowu ne loolu mooy li nga xamante ne ñooñee ñoo yor wallahi ñoo yoroo yi ñooñ la lislaam yaram waaye du la rek nu ma ko amee baax na nga dégg diw naan la moom moom ci diine ji la nekk kilifa la sax voilà yéen yooyu yëpp garaawul affaire bi daal li am solo mooy fexeel noo ko amee baax na fexeel foo koy dugal waxoon naa la loolu du waxu ko am xel yàlla tere muy waxu ko am xam-xam yàlla tere muy waxu nitu yàlla. voilà kon nag bu mu la ngay lekk na nekk li gën a teey bu mu am lënt lënt bu mu nekk riba moo xam ribal fadlu riba bi nga xamante ni ci ngënale la comme ma ne la man dama lay jox sama saaku ceeb bii yow nga jox ma sa saaku ceeb waaye nag man bu 40 kilos lay jox nga jox ma bu 50 kilos parce que sama bu sa gën wala sama or bii nga xamante ne bu ci nekk moom mat na ko or la waaye dama lay jox bii ndax sama bu sa faax moom boobu bu bees la bee dafa yàgg loolu riba la ndax ribal fadlu la wala sama tàndarma jii moo gën a neex ndax bu Medina la taala saakini afdalu salaatu wassalaam yow dëj li nuur gi nga kon nag sawaay bu ma fonton nañ ciy déedéet daa war a yem yadan bi yem mislam bi bi mis waaw daa war a tolloo daa war a kéemoo ndax mooy asnaaf ak ribawiya yi nga xam ne riba mënu ci am wala moo xam riba nasiya nga ne ah sawaay lebal naa la bii di le quinze nga may fay février le quinze jot waa ji amul nga ne ko kaay ma yokkal la ci délai bi nga yokkal ma loolu it façon riba la en tout cas façon riba yëpp na nga fexe ba li ngay lekk benn riba ak ay intérêt bu mu ci dugg voilà aw iskaali wala loo xam ne daa am ay lënt-lënt waaw lu am problème daal mook suba gi presque waaw lekk boo xam ne ah, sawaay kaay jëreen dinañ ko ci yoonu sharia ah, mu ne baal bàyyi bu dee mën nga koo nekkoo ci loru baal mu ne nag yaa saaxi kul ma shi'ta taf'al mithlahu wa xalilan man shi'ta taghdu shaklahu mu ne yaa saaxi eh yow sama sama waay sama àndandoo kul lekkal ma shi'ta la soob waaw wala ñu yem nii bii di ñëw li ñu dese de ñetti bayit la dama xamul nag ñu yem nii wala ñu daal di continuer ah luñ ciy def noonu ñu continuer mu ne kon yaa saaxikul ma shi'ta fa'al mithlahu wa xaalilan man yow sama àndandoo kul lekkal ma shi'ta lu la soob rek taf'al mithlahu na leer ne booy jëf sa jëf lu mel ni la ngay lekk kese lay produire gis nga manoo jël ci ci ci ci am ab ab ab ab ab ab ndab am marbe def ci ndoxu bisaab jël éponge sóob ko ci ba pare génne éponge bi di ko weñ ci biti mu xonq nga daal ah wala moo tax mu xonq dañ naan la sawaay loolu tax bisaab bu xonq nga def ci kii bi dugal ci éponge bi génne weñ ko ci biti mu xonq mu dalaa jaaxal lu tax mu jaaxal la waaw muy bisaab bu weex nga dugal ko ci trempé ko ci weñ ko mu weex nga naan ma lu tax mu weex waa kay ku jëlub éponge kay fekk kay mbuusum deret nga ne ko ci dabaj boo ko génnee kay noonu la war a kay dugal ci éponge bu am éponge weñ ko lu lay jox lu kon nag loolu nag moo lekk jee yem ku nekk say jëf lu koy définir mooy la ngay lekk waaw wax ma nit ki li ngay lekk ma wax la ban façon nit la doon man nga ko tudd ke noonu yaa saahi ndax lii lépp mooy yi ñu sànq lekk ni mu amee lëkkaale ak jaamu yàlla ji ngay def wala ñàkk jaamu gi kuy lekk di fexe di teet di seet yi dagan yi képp di ji taxar yi kooku moom mën nañoo xaar ci moom li moom jëf ju baax ju waaye ki nga xam ne yoona new ci nay neex rek tey saf tey neex kantaa ndax dagam naam poor laak est ce que yàpp yi ci boppam dagan na yoonam new ci booy wax sax mu naan dafa cher xalaal dafa cher mu dee ci réew tugal yi waaw te jaral na koo dem ci restaurant ngir góndi benn jigéen mu dóor fa ni boo xamante ne nii saway gis nga bu génnee ay centaine d'euros tamoo